bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal aaxirina sayyidina wa habibina wa shafiicina wa nabiyyina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin wa radiyallahu tabaaraka wa tacaala an qutbil caarifiin والإمام الصديق مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان الرباني في الكنوز العشرة في الكنز الأول wa fi fasli umumi rahmati wula amal muhammadiyuna fa innahum abduhu min haythu al-itlaq ila loolu gisoon nañ ko maanaam ci ibadatul muhammadiyuna yi ndax gisoon nañu ibadatul kuffar maanaam yéefiir yi ni ñuy jaamoo seen borom maanaam te moom mooy ne borom bi ci boppam moo leen bindee noonu maanaam ci anam goo xamante ne seen jëmm mënul bañ di nekk di jaamu boroomam subhaanahu wa taala waaye seen xol tamit borom bi subhaanahu wa da ko njett ci anam goo xamante ne ñoom dañuy jaamu yàlla suy anam buñ ko yëgewul soit ñu nekk ñoo xamante ne nanguwuñu yàlla ci boppam nanguwuñu yàlla waaye loolu li ko waral mooy dafa fekk ne borom bi subhaanahu wa dafa feeñal euh, maanaam boppam ci anam goo xamante ne comme nit feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa taala ñoom loolu moom moo tax mënuñoo gis ne am na beneen yàlla bu wuute maanaam li nga xamante ne moom mooy eh, li reflété wu ci ñoom moo tax ak li ak li nga xamante ne moom mooy feeñuwaayu àdduna bi moo tax mënuñoo nangu keneen ku ñu war a mën a jaamu ku bokkut ak yàlla waaye yàlla boobu ñoom dootuñu duñ ko tuddee yàlla au lieu ñu tuddee ko yàlla dañ koy tuddee nature dañ koy tuddee seen bopp wala voilà ngir ne seen xol yàlla da ko tëjee noonu ci anam goo xamante ne duñ mën a gis lu dul seen seen bopp te seen bopp du dara lu dul feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa kon ñoom euh, seen bopp lañuy jaamu seeni bànneex lañuy jaamu seen te yooyu yëpp feeñuwaayu borom bi la rek subhaanahu wa ta'ala moo tax yàlla da leen njattee noonu am ñoo xamante ne nangu nañu ne yàlla am na waaye ñoom dañ koy faw ñu am ci luñ ko feeñal masalan ci jant bi ci weer wi ci biddiw yi ci ndox yi euh, ci xërëm yi ci ci euh, ak yeneen ak yeneen ñooñu tamit ni ñuy jaamoo borom bi borom bi subhaanahu wa parce que ñoom loolu yëpp buñ ko jee jaamu ngir uluhiyya gi moo tax maanaam divinité bi nga xam ne moom la ñu gis ci loolu moom moo tax waaye comme que xaqiqa bi mooy ne laa ilaha illa amul benn divinité bu réel bu dul yàlla bu dul allah moo tax ñoom euh, divinité boobu kon ndekete yàlla euh, euh, da ko feeñal ci mbir moom moo tax ñoom ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy jaamu te loolu moom moo tax kuy jaamu masal benn bant wala benn garab bàyyi na fi yeneeni garab yeneeni bant parfois ci même genre bi te duñ ko jaamu sa qui veut dire que ni yàlla divinité bi foofu la ko feeñal moo tax ñoom ci loolu lañ foofu lañ koy jaamu waaye nag daañ leen mbugale maanaam le fait que yéene bi baaxutoon loolu lañ leen di mbugale seen yéene bon gi mu bon waaye maanaam ngir ne ñoom jaamu googu ñu jaamu yàlla dañ koo def ngir for par force rek yàllaa leen forcer ci ñu jaamu ko waaye seen yéene moom nekkutoon jaamu yàlla waaye yàlla moom moo leen njaqee noonu ci kaw loolu kon euh, ak maanaam noo ko mën a toppee li nga gis ne yàlla moom faw nit ñi dañ koy jaamu ñu tey ko wala ñu ñàkk ko tey ñu bëgg ko wala ñu bañ ko euh, ci kaw loolu baat kàddu al maanaam maanaam euh, aaya bi naan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne ak nit doomu aadama lu ngir ñu jaamu moom maanaam bu euh, bokk na ci firi yi maanaam firi bi ci gën a leer mooy loolu mooy objectif bi ce qui veut dire que ni nit ki ci loolu la war a ne waaye beneen firi bi mooy ne yàlla li tax mu bind la mooy comme wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu yàlla dafa dogal ne doo leen jaamu keneen ku bokkut ak moom maanaam loolu la yàlla dogal te dogal googu. yamul ci àtte rek ne da koo tëral àtte ne kenn warta jaamu keneen ku moom waaye moom moo li mu dogal mooy ne nit ki lu mu mën a jaamu itam bopp maanaam yàlla rek lay jaamu loolu moom waaye nag sauf que loolu du tax ñu mën cee xàmmee jullit ak yéeféer ni ñu xàmmewee jullit ak bu yéeféer mooy nangu gi mu nangu mbir mi ak dëppoo gi mu dëppoo ak li ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee noonu la ñu mën a ràññeewee jullit ak yéeféer te it bi ci loolu lay aju am euh, amma ñi nga xam ne ñoom ñooy muhammadiyuuna yi waxoon nañu ñaari catégorie lañu dafa am ñi nga xamante ne muhammadi yi euh, lañ leen di wax ngir askane gi ñu askanoo ci l'islam xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, ak topp gi ñu topp yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir ne ñi ci des yoonu iblis lañ topp te ci seen biir yenent yi ci la ñuy dugg alayhi salaam malaaka yi ci la ñuy dugg alayhi salaam wàllu yi ci la ñuy dugg ah radiyallahu anhum jullit simple yi ñu gëm mboolem yenent képp ku mës a gëmub yenent ak ku mën a doon di jaamu yàlla rek ci ngay daal dugg maanaam ci muhammad yi ne yooyu ngay dugg maanaam kon sens boobu mo baatu nekk muhammad yi dafa sens large du terme la maanaam ne dañ laa askanalee Euh, dañ laa askanalee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne ñi askanoowul ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci Iblis lañu askanoo euh, ci loolu ñoom bu ñuy jaamu borom bi subhaanahu wa taala dañ koy jaamu euh, ci joyal gi ñu joyal borom bi subhaanahu wa taala ci ñàkk koo yamale ak dara ci nangu gi ñuy nangu borom bi subhaanahu wa taala ci lu ne Euh. waaw loolu moom moo tax euh, comme niñ ko gise woon seenub jaamu yàlla ñoom euh, ñooñu ñooñu ko lool la mais mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy muhammadi yuuna yi nga xam ne ñoom ñooy vrai muhammadi yuuna yi maanaam buñ naan muhammadi la kii muhammadi la loolu lañ ciy jublu dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam mooy ku askanoo ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw kooku moom la mu ne faqat dëgg dëgg tanazzahat set na ibaadaatuhum seen mboolem jaamu yàlla yi an ta'alluqiha ci aju gi muy aju bi wajhin ci wàll duuna wajhin wëllif weneen wàllu min baatinin ci lu nëbbu wa zaahirin ak ci lu feeñ loolu tax fa kaana dana nekk tariqum seen yoon siraatullahi di yooru buur yàlla ci boppam subhaanahu wa bi mu tëral bopp tëral ilaa zaatihi jëm ci nekk nekk moom borom subhaanahu wa fa li hada lii moo tax faasu ñu daal di euh, màng ñu gañe bi darajati ci darajay alqurbi jegeñ jegeñ borom subhaanahu wa ta'ala min awwali qadamin ci njaal beenum dëggu tànk yi fa haa'ulaa'i moo tax ñoo ñooñu alladhiina moo ñi nga xam ne ashaara lay junj ilayhim ci ñoom alxaq buur yàlla bii dëgg te sax ak nekk nekkam nekk la sax te moom rek muy dëgg bi yi ci wax jëm wax ne ci sootu Qaaf aaya 41 wastami' déglul ma bis bi nga xam ne yunaadi dana woote almunaadi aji woote ji te mooy moom borom bi subhaanahu wa ta'aala mim di ci bërëb tukkee ci bërëb boo xam ne qariibin bu jege la maanaam borom bi subhaanahu wa ñoom dalee na woo ci bërëb bu jege jege am maa ñeneen ñi ci des ñëpp ñoom mi makaanim ba'id dañ leen woowee lu tax ñoom ñu woowee leen ci makaanim qarib ngir ne ñoom dañoo dem ba dañoo jege yàlla loolu moom moo tax lu ñu gis dañ ci gis yàlla lu ñu dégg dañ ci dégg yàlla seen euh, suñuy bëgg yàlla la ñuy bëgg te duñu bëgg mbir lu dul ne mboolem mbëggeel yi ñu am dafa mujj nekk benn mbëggeel kese muy yàlla suñuy bañit ngir yàlla lañuy bañe suñu bëggee ngir yàlla la waaye suñu meree ngir yàlla la loolu mooy seen euh, mooy seen melo moo tax ñu bari wilaaya dañ koo fooge wilaaya dañ koo foogee këni dafa nekk ci bëriwaayu jëf yi ñu bëri foofu lañ koy natte bëriwaayu jëf ci kese alors que wilaaya bu mag bu mag a mag du nattoo foofu fi muy nattoo mooy nit ki naka la jàppee yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi lu mu gën a bëgg yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi lu muy gën a jël yàlla teg ko ci kanamu lépp lu muy gën a jël yàlla considérer ko yàlla jaral ko lu ne ba nga xamante ne euh, ay bëgg-bëggam lépp ci yàlla la jëm buy wax ci mbiru yàlla lay wax te moom moo tax muy wax suy dox ci yàlla la jëm te it bu taxawee ci kanamu yàlla la taxaw suy xalaat ci yàlla lay xalaat voilà su xoolee ci yàlla lay xoola bëtam ci yàlla lay tegu ndax yàlla lay xool du xool leneen maanaam bëtam yamul ci bët bi nga xamante ne euh, maanaam gis-gis bi ñuy am ci àdduna bi du yam ci gis-gisu bët waaye gis-gisu xol lay doon boo xamante ne lépp lu ne Euh, turu yàlla la ciy gis ak ay melam lépp lu nekk tur yàlla la ciy gis ak ay melam te moom lay xool ci lu ne te du nangu leneen lu dul yàlla euh, te it kenn manu koo jëmale ci leneen lu bokkut ak yàlla lu dul yàlla suur na la lépp lu ko nar a yàqal yàlla bana la lépp lu koy jëmale ci yàlla sawar na ci kooku moom mooy euh, vrai Muhammad yi maanaam yàlla mooy nekk léppam mbiram yépp ci yàlla lay aje ci yàlla la jëm loolu moom moo tax ñooñu nag ci njàlbeenu ndëggu tànk gi ci lañu nekkee ci darajatul qurb maanaam mooy ba ñu fa ñu toogee fa ñu tege seen tànk bu njëkk bi ne dañuy dem ci yàlla moment boobu lañu yegg ñoom yàlla jegeñalal leen boppam yàlla jegeñalal leen boppam moo tax ñoom leneen lu bokkut ak yàlla bokkul ci seen objectif yi voilà euh, mës nañ ko fee wax ci exemple alaaji bi boo loolu weesu na bi mu doon defar atom bi pour mën a dem Paris ngir seeti naka la jo joojo voilà voilà xam nga boo defaree sa oto nga ni nga ni bon dama war a dem seeti ji joojo parce que dama ko bëgg a dama ko bëgg a jël soxla jooja nag moo ma tax a jóg Paris Paris laa jëm nga jël oto bi nga ni man damay jël train walla damay dem jël avion wala damay jël oto finalement nga gis ni jël oto moo gën a propice parce que pour su ma demee dawal ko ba ci buntu kër joojo ma gaare ko euh, joojo dina gis ne quand même sama waa ji quand oto la gaare xam nga boobu moo gën a pratique. nga jël oto nga ni dangay dem finalement nga ni nga commencé nga taal ko dégg moteur bi yëngatu nga ne non xaar moteur bi daal ni mu mel nii bàyyi ma dem jëndi ma defaraat ko bu ko defee mu gën a def bruit bruit bi wàññeeku ndax ngir ne joojo bu ko déggee day xaw a kii donc fomm nga bis bi nga fomm dem ci joojo ngir ne maanaam nga fomm ko. Euh, nga dem ci mécanicien bi affaire bi def fa une semaine nga nar ko taa daan di couleur bi sax finalement couleur bi ça ne plus léegi ni may def mooy couleuru oto bi laay gën a defaraat euh, dama koy peinturaat peinture bu bees mu laajaat beneen xeetu réflexion nga daal di woo demaat ci ka koy defar voilà carrosserie bi nga nga changer ko nga dem euh, mu daal di jëlaat une semaine wala deux semaines. après nga dem ba dugg ci biir oto bi toog gis ne non oto bi cuir laa bëggoon mu nekk ko euh, chaise yi finalement affaire bi nekkul cuir donc il faut ma changer ko aussi parce que joojo cuir bi moo koy gën a euh, moo koy gën a neex nga daal di xaar defaroo nga ni naa defari ci cuir bi naa xaar maanaam nga jàppoo ko noonu loo bëgg kii rek ne naa def lii loo bëgg kii rek dem di topp maanaam di toppatoo oto bi ba def trois ans yoo xamante ne demagoo trois ans yoo xam ne lépp yaa ngi ci di defar oto bi risque bi xam nga mooy lan mooy nga dem Paris ñu ne la maye nañ ko daw gi te te bu boobaa li la li la taxoon a jóg dootoo ko amati maanaam euh, lu tax ñu joxe exemple boobu moom mooy ne jaamu yàlla yi ñu yàlla jaamuloo yooyu yëpp pour yegg si ci moom rek la pour ñu yëg ko la maanaam pour ñu euh, mën a toroxlu ci kanamam pour suñu xol takku ak moom la kon loolu lañu war a def priorité maanaam euh, bu ñuy maanaam bu ñu jëlee mbir mi di ci préoccupé wu ci anam gox ba pare fàtte ni lii lépp pour yàlla la voilà lii lépp ngir yàlla moo ko war a def exemple bu ci gën a bu ñu gën a jege mooy masalan gàmmu gi ñu jóge xam nga bu fekkente ne dañuy préparer to maanaam toppatoo togg yi toppatoo saal yi toppatoo décoration bi toppatoo ñaata nit ay ñëw invitation yi te fàtte ni en fait loolu du du maanaam amul solo mais du tout alors que coono yëpp ci loolu rek lañ ko def. li am solo mooy ñu dundal sunna yenent bi sallallahu alayhi mais loolu rekk a ci amul solo du leneen benn nit nga wala ñaari nit ngeen loolu amu ci importance am na ay togg walla amu ko mais du ci dara c'est-à-dire que esprit bi parfois day dem ba rëcc lu tax parce que objectif bi lañuy fàtte nekk nag ci li nga xamante ne mooy aux alentours moo nekk aux alentours maanaam yi nga xamante ne normalement mooy rek la woon pour mbir mi gën a jag loolu kese la woon mais que yooyu parfois dañ ci rey suñu bopp ba fàtte essentiel bi te essentiel bi mooy lan mooy ñu gën a bëgg yàlla gën a bëgg yonent sallallahu essentiel bi moom mooy lan mooy suñu xol takkoo ak yàlla ba dootu ci jógee suñu xol maanaam sukk ci kanamu yàlla te dootul mën def leneen lu dul sukk ci kanamu yàlla suñu xol fees dell dell dell te matière bu koy feesal lenn kese la mooy bëgg yant bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy objectif bi du leneen du leneen mais nekk di toppatoo yeneen yi di toppatoo kii di toppatoo tout si kii est aux alentours ba fàtte ne en fait lii yëpp yàlla daf ñu ko yoonalalal justement pour objectif bii ñu mën ko atteindre yàlla daf ñu julliloo daf ñu woorloo daf ñu kii mais yooyu yëpp amul dara lu ko ci jariñ comme li borom bi subhaanahu wa ta'aala wax lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum deret ji boo leen rendee tabaski yi tabaski yi ngeen di rendi wala hadiyu yi eh deret ji wala ndawal li loolu du yegg ci yàlla li yegg ci yàlla mooy ragal yàlla gi leen yóbbee ngeen def loolu imaginer ki nga xamante ne day rey boppam ci faw mu am xarum tabaski mais mi ngi rey boppam ah endetté wu na adduna bi yëpp indil na boppam ay problème yu dul jeex te objectif bi nga xamante ne moo taxoon ñu koy rendi moom jéemu ci dara mooy lan mooy ragal yàlla gi loolu di symboliser moom jéemu ci dara loolu nag daf ñuy faral di dal ci mbooleem jaamu yàlla yi ñuy def voilà julli bi jàng alxuraan bi parfois neex baat gi moo ñuy gën a pousser que euh, maanaam contenu bi ci boppam. Euh, ko ko voilà koor gi noonu maanaam jëmm xiifal gi rek souvent moo ñu gën a préoccupé waaye te koor gi moom tey maanaam parce que parfois li koy wane mooy comportement yi ñu am ci biir koor gi dañuy woor mais duñu duñu duñu duñu duñu duñu maanaam suba ba ngoon waxu diine duñ ko wax duñu wax lu jëm ci yàlla duñu xalaat yàlla duñu nekk ci yàlla koor ci ko en tout cas xiifal lañ dal mais la taxoon ñuy woor te mooy nga mën a téye sa bopp ci wëlif lekk ak naan mu war la yóbbi ci nga war a téye sa bopp ci leneen lu bokkut ak yàlla objectif boobu dañ koy fàtte mais complètement euh, Muhammadi bi nag moom du def noonu Muhammadi bi moom yooyu yëpp ay moyens rek la ci moom en fait yooyu daf koy permettre rek mu mën a yegg maanaam ngir topp gi muy topp charia parce que tamit loolu daf cee bokk te mooy yoon bi maanaam topp charia boobu mooy yoon bi parce que euh, moom moo lay permettre moo lay mën a tënk tënk laa tënk tënk tënk ba nga mën a ba nga mën a duggu ci luy tënkeeku te loolu ni mu mel boo bëggee xam ni mu jafee euh, moo gën a jafe ñu teg la nga taxaw ñu ne la puso baa ngi nii bën bën bi puso bi fi ñuy jaarale fil bi en fait yow foofu nga war a jaar dugg fa boo fa duggee ci ngay nekk ci itlaaqu muhammad yi boobu naka ngay fondre sa bopp naka ngay sewale sa bopp di weñu di kii weñu di fondre ba ba ba jaar foofa dugg fa noonu la affaire bi jafe noonu la jafe loolu moom moo tax lenn te loolu lenn rekk la ko mën a may lenn kese mooy buum gi nga xam ne moom mooy buumu yàlla gi buumu yàlla gi nga xam ne moom la teg buum googu dong moo ko mën a dugg c'est-à-dire il faut nga dem ba confondre ak buum gi cest à say wax say jëf say doxale lépp dëppoo ak buumu yàlla gi xablullaahi ah al urwatul wusqa te mooy yenente bi sallallahu alayhi te mooy alquran wa man wa man yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka al urwatul wusqa la infisama laha voilà maanaam buumu yàlla googu te mooy alquran ak sunna moom ngay dëppool di ko dëppool di ko dëppool di ko dëppool ba ba jekki-jekki rek maanaam yow ci sa bopp nga conf nga confondre ak buum googu soo confondre ak buum googu ci ngay mën a jaar ci bën bënu poso boobu nga daal di jàll ci geneen ko ci geneen wàll bi soo ko manul loolu defoo ko doo mun jaar ci bundu ci buum googu mën ta ne ci ci ci bën bënu poso boobu loolu mënta ne mais conf nga pour nga mën confondre ak ak buum gi il faut que sa yéene nekk lenn kese sa bëgg-bëgg nekk lenn kese maanaam mënuloo bëri ay bëgg-bëgg en même temps ba pare réussir loolu mënta ne mënuloo bëgg ay mënuloo bëri ay euh, objectif maanaam parce que da ngay tasaaroo gis ngeen buum léeg-léeg xam ngeen ni buum goo xamante ne car yi dañoo tasaaroo xam ngeen ni mënta dugg ci bën bënu puso boobu d'ailleurs bu ci benn car bi duggee boo koy xëcc buum ngi buum ngi yàqu ah da ngeen da gis ah, yenn kii ah kii boo ko dugalee ci bën bën kii bi xëcc rek comme benn car bu ndaw a ci duggoon après ngeen gis wëñ gi wëñ gi daal di daal di lemu daal di def euh, benn genre lu mel ni luy waaj a mel ni luy élastique ah voilà que car yee bari alors que affaire bi dafa war a nekk benn car kese mooy objectif benn rek la war a doon mënul nekk ñaar mënul nekk ñett te mooy yàlla soo paree ci yàlla li ci tegu mooy yàlla te boo ci jugee la cay tegu mooy yàlla amul leneen moo tax ñoom ñooy Muhammad yu ne voilà ci lu ñuy dugg rek. yàllaa leen ci dugal te buñ ci paree ci yàlla la ñu amul leneen seen àdduna leneen newu ci loolu moom moo tax ñoom seen première ndëggu tànk bu ñu tegee seen tànk rek yegg ci maqaama xurba boobu ci maqaama xurba boobu mooy mooy ñu jege yàlla nekk ci xadara borom bi subhanahu wa ta'ala ci ne jege léegi nag après borom bi subhanahu wa ta'ala mooy xool moom ci coobareem lan la leen di def te ñoom li leen gënal mooy bu bañ leen a def dara loolu leen gën mooy simmeeku googu ba set wecc googu xolleeku gi simmeeku gi futteeku voilà plutôt futteeku googu ñoom loolu moom moom mooy seen euh, mooy seen principe maanaam mooy amuñu benn cër woote benn cër voilà bëgguñu benn cër namuñu nekk leneen lu bokkut ak nekk jaamu yàlla yi kese amul leneen bëgguñu leneen nekk jaamu yàlla kese waaw loolu tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy Abdullahi hmm. voilà moom mooy Abdullahi waaw euh, comme ni fa innaka abdullahi la abda ghayrakum siwaakum fa min hazzil wirasati qurrira yow yeneen ci bi de sallallahu alayhi wasallam yow yaayu jaamu yàlla bi yow rek la amul keneen ku nekk dëgg jaamu yàlla amul moo tax keneen ku dul yow sallallahu alayhi keneen ku dul yow ci cëru la mu doon ne ci yow moo tax ñu saxal ko ci maqaama mu nekk jaamu yàlla selon ni mu doon ni mu la doon ne rek selon loolu lay nekkee jaam moo tax yenente borom bi subhaanahu wa taala alquran ba alquran da kenn dong la ci tuddee abdullah mu yent bi wa innahu lamma qaama moom moo tax moom rek mooy vrai jaamu yàlla bi am na keneen ku mën a nekk jaamu yàlla keneen kese la du kenn amul amul ñaar amul ñett keneen kese moo ko mën ne mooy ki nga xamante ne dafa dem ba moom ci boppam jëmmam existé tul mais jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo existé ci moom kooku tamit day nekk jaamu yàlla ku jeex maanaam moom waxatul yeneent bi mooy wax sallallahu alayhi wasallam que du wax leneen lu bokkut ak waxu yenent bi sallallahu moom defatul ndax yenent bi mooy def saa parce que mboolem jëfam yi jëfu yenent bi la moom maanaam day dëppoog li yenent bi jàngale sallallahu moom bëggatul yenent bi mooy bëgg sallallahu alayhi maanaam moom amul bëgg-bëggi boppam amul li yenent bi bëgg rek moom lay bëgg li muy bañ moom lay bañ sallallahu alayhi wasallam xamul yenent bi moo xam sallallahu alayhi parce que xam-xamu yenent bi sallallahu alayhi mooy feeñ ci ci ci koy xam jeex na amul leneen voilà humeur yi mooy humeur yent bi sallallahu alayhi foo xoolee place bii daal bu fi yent bi nekkoon sallallahu alayhi day kontaan moom boo gisee ci place boobu da nga koy gis mu kontaan. foo xool ne yent bi sallallahu alayhi bu fi nekkoon fii moom day mer moom boo fa ñëwee boo gisee da gis mu mer moom amul leneen moom moom moom maanaam moom ci boppam moo existé tout yonent bi sallallahu alayhi mooy existé ci moom. kooku mooy Muhammad yi kooku mooy vrai Muhammad yi voilà moo tax Muhammad yi ne ñoom bëgguñu benn maqaam bëgguñu benn cër bugguñu dara lu dul nekk jaamu yàlla amul leneen luñ bëgg ñoom bu leen yàlla defal xut bu zaman sax du leen neex maanaam du leen neex cela diir dire du du nekk lu ñu doon tànn parce que ñoom li ñuy bëgg mooy nekk jàmm loolu moom moo tax vrai Muhammad yu yi xam ngeen euh, ñoom du ñu wut a nekk xutbu ah. jamais parce que bokkul sax ci seen intérêt en fait parce que ñoom lañu am moo ëpp doole nekk xutbu euh, comme li sëñ Abbas waxoon radiyallahu anhu bi amee ku ñëw ne ko Baye Niass day xutbu la moom moom xutbu la moom xutbu zamaan mu ne ah Baye Niass de bett na ma mu ne ko mu ne man damaa foogoon ni taalibe Tijaan la maanaam Muhammadi Tijaani maanaam koo xam ne digg dafa jeex yenn di saa sala jeex ci Cheikh Tijaan Chérif radiyallahu ta'ala man loolu laa foogoon ndekete xutba la voilà ah maanaam pour wax ki ko wax loolu ne ko yaakaar naa ne ëpp war na ëpp loolu moom maanaam ah war na dépasser ñu naan ay xutba la ak ay maxaama sàngam la am ak voilà waaw voilà uh-huh. parce que loolu mooy objectif bu Muhammad yu ne ñoom ñoom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala la ñuy nekkal ci lu ne moom la ñuy waxal ci lu ne moom la gis ci lu ne moo taxit borom subhaanahu wa da leen di feeñal boppam ci anam bu mu ko dul feeñale ñeneen cër bi mu leen di jox du ko jox keneen bu ñu doon joxe exemple dañ naan comme ki nekk ci pale bi rek ki nga xamante ne moom ci pale bi la dëkk président da kaa jël teg ko ci pale bi bàyyi ko ci wetam fu président di di lu président di dox moom la ci njëkk a consulter. lu président di def moom la koy wax même ministre yi sax bu ñu leen dee fal président moom moom ñoom moom lañu la président di bàyyi xel ay waxam ba pare ànd ak loolu yépp moom amul benn titre bu ñu ko mën a jox maanaam duñ ne par exemple ah diw de moom mooy ministre de nangam wala mooy député sangam amul loolu wala mooy directeur service sangam moom amul loolu li am rek mooy moom palais bi la ne. et que rapproché wu président bi la mooy qurba mooy dafa jege mooy maqaamal qurba rapproché wu président bi la loi bu mu bëggul ñu voté ko kenn du ko voté ànd ak loolu yëpp leneen li ci gën a neex mooy amul responsabilité xam nga ministre bi sax dañ koy mën a laaj ay compte naan ko budget bi ñu la joxoon nangam wala député bi ñu ne ko aywa loo def lan mooy sa mandat ba pare dañ koy soumettre à un mandat électif député bi noonu la dañ koy soumettre dañ ko ah sa waay da ngay boo boo kiiwee sa sa place bi éternelul parce que ah, bu bu bu mandat bi jeexee dangay dem ñu di la ngay wëri ji ñu lay ñu war laa falaat nga def campagne ak yu mel noonu mais moom loolu amu ko moom amul loolu. muy ministre bi muy député bi yépp dañ leen di voter budget moom amul budget moom kees noire rek la am te kenn du ko ci laaj benn compte comme le alquran wax hada ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab suñu mayango jëlal wala nga ah, joxeel xéewaleel wala nga téye amul dara luñ la ci caytu amul audit amul amu ci mais li gën a yii bokk na ci li gën a yéeme li borom bi di defal ñooñu subhaanahu wa ta'ala mooy le fait que euh, temps bi du leen régir ñoom amuñu temps c'est-à-dire que euh, ci zahir nii dina am benn époque buñ dund mais amuñu époque ñoom buñ dund pré-éternité ba éternité lañ dund seen dund amul fu mu tàmbalee du am fu mu yem ndax dañoo jeex ci kan yenent bi sallallahu alayhi wasallam te yenent bi salaa alayhi wasallam moom mooy ki jeex ci boromam subhaanahu wa ta'ala maanaam problème mu temps day yëkkatiku ci ñoom day yëkkatiku dootul amati temps xam nga temps mboolem ñi nga xamante ne nag dañ leen a tënk ñoo ñooñu temps foofu da leen di réduire parce que déjà seenum xel rek mënta yanu benn existence u mbir en dehors du temps alors que ñoom dañuy dem ba supplanter temps bi seen existence day nekk en dehors du temps loolu moom mooy tax temps bi moo nekk ci seen biir mais ñoom nekkuñu ci biir temps bi moo tax bépp événement bu ñu bëgg a fekkewaat te mu nekk événement bu weesu ñoom dañuy mën a dem situé wu ci événement boobu existé ci waaw ci temps boobu dem existé ci waaw vivre même événement bi ñoom loolu da loolu yàlla da leen koy defal ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi moo amul dara ci temps bi lu existé ci temps bi lu dul ne ci xaqiqam la existé moom yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam te ñoom dañu dem ba seey ci xaqiqa yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dañoo mujj nekk toq dox ci biir géej gi ce qui veut dire que dañuy mujj a nekk géej gi di waxee làmmiñu géej gi propriété yi nekk ci géej gi yëpp day retrouver wu ci ñoom parce que ñoo toq dox lañ ci biir géej gi te kenn mënu leen tàqale ak géej gi te géej googu mooy xaqatu Muhammad ya ruux yéen ci yàlla Muhammad sallallahu ak nekkam. suñu mhm. hmm. waaw. ñu dem fa. Mhm. est ci jëmmu ci jëmmu ci jëmmu boppam. non ci jëmmu boppam la fay delloo. day mën a wëlbatiku nekkaat fan ci jëmmi boppam mais loolu ci xayal lay nekk maanaam du nekk ci réalité physique mhm. mais réalité spirituelle lay doon bien sûr parce que l'histoire histoire bi def na def def def dund ba noppi. Mhm. <coughs> mais réalité spirituelle mooy delluwaat foofu mu mën situé wu ci temps boobu effectué waat mbir mi si parce que réalité yent bi sallallahu alayhi te mooy ruux yent bi sallallahu alayhi ci la ci la moom ci la dem ba jeex ci donc amatul existence boppam te loolu li ko li ko tax mu man ko li mu ko amee du dara lu dul xam nga maanaam mooy nekk koo xamante ne dafa topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom jeex na loolu la kooku mooy vrai Muhammad kooku mooy vrai Muhammad yi loolu moom moo tax ñoom ñoo ñoom ñoo jël raw gàddu gi mais ci lu bari lañ jëlee raw gàddu gi mais lu bari baree bari lañ jëlee raw gàddu gi mais lu baree baree bari lañ ko jëlee ba pare du ñu situé wu tamit ci espace bi c'est-à-dire que bi du leen tënk n'importe quel moment n'importe quel temps c'est-à-dire ñoom fu ñu bëgg situé wu ci espace bi rek. il suffit que ñu projeté wu ci rek pour nekk fa c'est-à-dire bu ñu bëggee projeté wu ci lawhul mahfuz dem nekk fa bu ñu bëggee projeté wu ci baytul dem ne fa bu ñu bëggee projeté wu ci jabalu xaaf dem nekk fa bu ñu bëggee projeté wu ci maanaam fu ñu bëgg projeté wu nekk fa bu ñu bëggee ci nekk ci rawdu yonent bi sallallahu dem ne fa cetera. moo lool moom kooku moom mooy wax ci lisaanu xaalam comme ki Cheikh Ahmad Tidiane doon wax radiyallahu anhu ci Jawahir Maani ne day wax ne booy laaj jamono yi man fan laa nekk jamono yi xamuñu fan laa ne booy laaj bërëb yi man may kan ñoom xamuñu ma bërëb yi parce que bërëb yi ñoom en fait dañu transcender bërëb yi bërëb yi ñoo ne seen biir mais ñoom nekkuñ ci biir bërëb yi temps bi moo ne seen biir mais ñoom nekkuñ ci biir temps bi voilà kooku fardul mutlaq la maanaam mooy singulier libre parce que dafa am ñaari ñaari afraad daf ci am afraad fard bi nga xamante ne moom euh, day bokk ci diwaan bi xutbu bi mooy nekk kilifaam kooku benn façon fard la et xutbu zaman ci biir afraad yooyu lay bokk mu am keneen ki nga xamante ne moom dafa génn ci temps dafa génn ci ci ci ci boobu yépp am liberté mais népp voilà ku libre kooku moom dara tënku ko ci dara kooku muhammad yi mahda la muhammad yi la sirf abdun sirf muhammad yi mahda maanaam jaam la bu raxul dara c'est-à-dire c'est un serviteur intrinsèque xam nga intrinsèque mooy loo xam ne raxul dara nii la mel amul dara lu ko rax moom jaam la te dara raxu ko ci nekk gi mu nekk jaam loolu moom moo tax boo bëggee wut maqaama booy seet moom amul maqaama lu tax amul maqaama parce que maqaama yi dafay am lu leen di cadrer ak ci lu ñuy situé moom amul maqaama amu ko parce que situé fenn moom daal jaamu yàlla la jeex na wala jeex na mboolem maqaama yi en ah, kay dañuy mën a ballee ci moom waaye du moom mooy dem bal moom du moom mooy acquérir maqaama yi maqaama yi kay ñoom ñooy bëgg muy waxee ci seen làmmiñ au contraire moo tax par mu kooku maqaama bu ko neex lay waxee ci làmmiñu maqaama bu ko neex ci làmmiñu bu ko neex lay waxee voilà te mii dara may ko mais affaire bi compliqué wul tant que ça li compliqué li tax affaire bi compliqué mooy nit ñi li ñu li ñu bëgg di référé woo ci leneen di tënk seen bopp ci ay maqaama di tënk ci seen bopp ci ci ci ñoom Samba ñoom Demba di tënk seen bopp maanaam di të di tënk seen bopp ci loo xam ne yàlla tënku leen loolu moo leen mooy seen moo leen yàq wala saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoom foofu lañ nekkoon ay jaam kese lañ moo tax saxaaba yi ñu bu ñu tudd maqaama wala yii saxaaba yi duñ leen ci boole dañ naan diw saxaaba la. buñ xasee ba ni saxaaba la tudd nañ li lépp maanaam tudd nañ lépp maanaam duñ ne xutbu la duñ ne ab abdal la ci nujabaa yi wala nuqabaa yi la bokk luñ wax yooyu ñoom duñ wax luñ leen waxal benn maqaama lan lañ ay jaamu yàlla lañ jeex na lan mooy seen préoccupation alquran sunna yenent bi sallallahu alayhi amul luñ ci rax amul Cheikh ma Tijaani radiyallahu ta'ala bi mu ñëwee objectif am nekkul leneen lu dul nit ñi delluwaat ci njàngale yeneen bi sallallahu ak sunnaam ci anam goo xamante ne dañuy nekk ay jaamu yàlla yu raxul dara nekk ñoo xamante ne seen delluwaay yëpp yeneen bi lay doon sallallahu alayhi wasallam ni plus ni moins. mais léegi objectif boobu yëpp dañ ko pervertir objectif boobu dañ ko pervertir dañ ko pervertir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ay waxam ay jàngale lépp loolu kese la du leneen mais léegi dañ ko pervertir ba nga xam ne kenn xamatul lan mooy lan voilà Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala am njàngaleem maanaam dana jàngale mboolem xeetu xam-xam yi mais finalement dafa risque dafa teg boppam ci lii rek la daan jàngale finalement alxuraan la daan jàngale di def tafsiru alxuraan ak xadiis wax yent bi sallallahu alayhi wasallam lii la daan def ci la yemoon bu amee lu mu ci teg xekamul attaar yooyu la teex te xikamul ataa yooyu gis neen wax yi ay wax la yoo xamante ne lépp day delloowaat ci naka la nit ki di incarner ne yàlla rek ka fi ne jeex na. voilà parce que dañu war a delloo xam nga xew-xew boobu amoon ci kanamu buur bi mooy ba ñuy tëj kaamil bi tafsiru kaamil bi ba ñu invité ko ñu war a nekk toll ci tafsiru Falaq naa si ba kenn ci borom xam-xam yu jóg ne wax ci xam-xam mais mu wax ci loo xam ne jàpp na ni fi mu toll wax na mboolem xeetu xam-xam bi mu paree ñu ne Cheikh Tidiane radiyallahu looy wax mu ne man li ma wax de lii la ak lii ak lii nii. Euh, mais comme li mu wax dafa yéeme woon en fait. pourtant dafa simple woon na ah, parce que alxuraan rek la wax ak xadiis yente bi mais dafa mais dafa yéeme woon tellement dégg-dégg la boo xamante ne ñoom amuñu woon habitude di ko dégg maanaam souvent borom koo xam yi euh, léeg-léeg bu ñu xësee ba nekk ci seen cadre académique boobu dañuy faral di euh, limité wu parfois bi waa yi ñëwee ne ko yow li nga wax du nii mu ne ko lu tax non moom Cheikh Tidiane moo ko wax radiyallahu ne ko li nga wax du fii nii du woon lii nii la waa ji ne ko demal téere sàngam wax na nangam demal téere sàngam wax na nangam demal téere sàngam wax na nangam mu bàyyi ko ba mu pare mu ne ko mais yow lii nga mi fi wax yépp ay waxu nit rek nga ma wax man li ma la wax yépp yàlla nee na laa la wax ak yeneen bi nee na la sallallahu alayhi xam nga lan mooy yéeme mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi mu fi nekkee gars yi dañoo foogoon ne wahhabite la xam nga loolu. parce que parfois da doon am yu mu doon bañ yoo xam te ne ak yu mu doon insister ak ci doxalin boo xam ne nit ñi tàmmuñu tàmmatuñ ko woon gis maanaam delluwaat boobu noonu ñuy dellu ci alxuraan ak sunna boobu de telle sorte que benn moment gars yi dañoo foogoon non mais saa yi dafa bëgg a jël lépp nag léegi Ah, finalement li fi nekkoon nangam nangam li fi kii bàyyi nangam wax yooyu rek am na woon caaxaan yooyu ba ñu ñenn ñi commencé jàpp ni non kon saa wax waxabi la léegi alors que xaaju ñu bay bokk mais dara bokkuñu dara mais quand dina wane aspect bi nga xamante ne moom ci nekkoon ci ne le fait lépp mu di ko delloowaat ci début wu l'islam bi ni meloon ni mbir yëpp meloon parce que au fur et à mesure mbir yi dañu dégradé wu quand mais léegi ñu toll nii fii bay taxawee nii fii ñu toog di wax instant bi 2017 mbir mi mel na ni fi doon loolu mosu fee jaar njàngale moomu mel na ni mosu fee jaar lu tax parce que léegi képp kenn. dañuy dem ba nga xamante ne au lieu ñuy jël waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko teg mu nekk référence bi Samba nee na la ñuy dégg Demba nee na te fekk waxoo Samba ak Demba wax nañ gars yi duñ kontaan comme li alquran wax wa idha dhukira allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi fa idha hum yastabshirun bu dee yàlla kese lañ tudd moom dong ñi nga xam ne ñoom gëmuñu àllaaxira ñoom seen xol bi day am ay ñeg di ñeg bu ci nekk affaire bi du leen neex waaye sa ay moom wax pare daay tudd fu ñoom sàmba waaw xam nga mbir yi nag moom diine moom kenn mënu ci wax te tuddoo sàmba am na am na d'ailleurs ku ma wax ne <laughs> non gàmm moom kenn mënu cee wax yeneen ci bi kenn mënu cee wax te tuddoo Cheikh Ahmed Tidiane lañ daan mën ko déet Cheikh Tidiane lañ mënta tudd te ci bi sallallahu alayhi wasallam wala yeneen yi lañ mënta tudd te tudduñu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mais nit mën naa nekk jullit am maqaamu bu kawe te du xam ne Cheikh Tidiane mos naa exister ci kaw suuf loolu mën naa ne. c'est comme saxaaba yi la le le écrasé écrasante majorité lañ xamul seen existence waxuma la Cheikh Tidiane. loolu mën naa ne de amul kenn koo xamante ne ak existence am dañ koo war man ak ak xamam dafa war amul kenn la mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moom boo ko xamul moom sa affaire yàqu na moom moom faw da koo ko war a xam moom mais ku dul yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñàkk koo xamam mën na laa wàññ bañ a wàññi dara waaw ah kay mën nañoo wax ci yenent bi kay sallallahu alayhi wasallam ba jeexal te duñu tudd keneen ku dul yenent bi sallallahu alayhi loolu mën naa ne bu ñu amee ñeneen ñu ñuy tudd mooy saxaabaam yi radiyallahu anhum ngir ñoo àndoon ak moom ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo féete kaw ñëpp ñoom ñoo yor maqaama yu kawe ñoo ñooñu ñooy royukaay yu mat aham kay yenent bi sallallahu alayhi wasallam mën nañ koo tudd te duñu tudd kenn ci sëriñ kenn ci wàllu yi kenn ci borom xam-xam yi mën nañ ne loolu mën na nekk par contre mënoo tudd benn personnage religieux ci diine l'islam nga wax ci moom ba jeexal te tuddoo yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo war ta nekk parce que lu mu bon mën a wax ne kooku gat tant que yent yàlla Muhammad la tegu sallallahu moom la topp lu mu bon bon boo kooku nga tuddee ko noonu moom kay mënoo wax kooku ba tuddoo yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais mën ngaa tudd yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba jóge fi te doo wax ci keneen loolu mën naa ne waaye léegi bëgg gi ñuy bëgg mbir mépp ñu koy delloo ci ñoom Samba ñoom Demba te day delluwaat ci euh, li ñuy tuddee asabiya mooy euh, esprit partisan maanaam ak ak euh, communautarisme bu bu bu fermé sax ci loolu rek lay dellu ci loolu kese lay dellu loolu rek lay dem moo tax te nit nag su bëggee nekk Muhammad yi fokk mu mën am dépassement boobu di delluwaat ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà njàngale bi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu indi woon sens boobu la mooy ñu delluwaat ngir mën a nekk ay muhammadiyun loolu moom moo tax tarixa bi ñu war loolu moo ko indi du leneen mooy na ñu delluwaat nekk ay muhammadiyun moo amee parce que tey tey fii ñu nekk nii ñu bari xamuñu sax lan mooy tarixa waxuma laa di xam lan mooy tariqa tijaan waxuma laa di xam eh, Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala ak ay xaqaay xam mais loolu daf dafa sori ci bopp nit ñi daf leen a sori trop dañu jël wird rek nekk ci rumbulement bi maanaam tarbiya xamuñu luy tarbiya xamuñu baatu tarbiya dañ koy dégg rek mais xamuñu ko soo leen koy wax sax dañu foog ne leneen ngay wax maanaam baat bi ci boppam démb euh, loolu la ma Chérif wax bi ñu waxtaanee fii ci jiw mu ne ma gis nga wala am na keneen tam ku ma ko wax gars yi mu ne ma c'est jamono ji gaa yi bu ñu affaire wu daa jóg. naan damay def cheminement loolu la gaa yi xamul ba c'est que dafa en fait boo koy wax sax duñ xam li ngay wax lan lay tekki duñu xam sax li ngay wax maanaam ni yaa ngi cheminer sóobu dem ci yoon yàlla maanaam baat boobu ci boppam boo koy wax sax duñ xam yow li ngay wax lan la maanaam pour ñoom yow yeneen affaire ngay wax rien que vocabulaire bi si difficile ci ñoom. parce que Euh, nit ki day nekk taalibi tijaan mais mbooleem li Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu jàngale suba ba ngoon loolu moom contraire bi ci lay nekk mais nee na taalibi tijaan la ba pare daf ciy boole fervent taalibi tijaan da ciy boole baatu fervent waaw. voilà léegi léegi c'est plus culturel voilà comme bu ñu jëlee kii seen jigéen doon wax naan dañu ko wan naa da ko gis ci ju ci bi quoi marché bi xam naa mu yor comportement bu ko taxuta kii mu ne ko mais pourquoi tu me regardes comme ça moi je musulman un fervent musulman tous les vendredis je mange du couscous maanaam jàpp na ne cous di naan di lekk couscous ajjuma ju jot loolu mooy fervent musulman te mais léegi aussi tariqa bi ñi ci nekk presque loolu la maanaam ay mbir yoo xamante ne lañ lay wax bu ñu ne la man vrai tiijaan laa liñ lay wax dañ naan la sama papa da daan ànd ak diw maanaam wala man kër man kër sañ diw dañ nañ ma fa yóbbu mu may ñaanal ba ma nekkee xale wala maanaam xeet yooyu la ñuy waxee ni ñoom ay vrai tijaan lañ mais loolu saa n'a strictement rien à voir ak nekk tijaan mais amul rapport sax c'est que euh, tout simplement li taxoon tariqa bi ñëw mooy nit ñi soobu ci yàlla ba ba nekk ñoo xamante ne ay dañuy jeex ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi loolu moo nekkoon objectif bi yar gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yarul saxaaba yi radiyallahu anhu nit ñi delluwaat ci googu yar éducation boobu delluwaat ci njàngale boobu loolu mooy objectif bi mais léegi non seulement objectif boobu léegi non seulement conscient watuñ ci mais dañ ko détourné complètement léegi soit da ngay nekk Tiwaawañe wala nga nekk Ñaseen wala nga nekk leneen mais jamais Tiijaan laa non jamais man euh, euh, euh, c'est-à-dire que ba pare loolu soo ko nekkee sax doo yam ci nekk ko bu doon da nga koy nekk ngir suivre enseignement yi sax ne si ah enseignement Seydil Hadji Malick laay suivre radiyallahu ta'ala enseignement Cheikh Cheikh Cheikh Ibrahima Niass laay suivre wala keneen laay suivre ak mais bu doon loolu la sax ñu ne waaw mais problème bi mooy loolu sax doo ko suivre hmm. tur bi rek nga yor hmm. tur bi kese nga yor mais enseignement bi non non non mais d'ailleurs da nga sax xam doo ko sax xam. doo ko sax xam. parce que ñoom ay ay xulafa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala ah du dëgg waaw xa maanaam xalifa Cheikh radiyallahu anhu maanaam la mu la muy jàngale te lépp jëli jóge ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala mu nekk li nga xam ne moom la tëral mais yow loolu ci boppam fi mu toll danga nga koy teg nee maanaam mbir mi culture lay gën a nuru après aada culture aada culture aada jeex na amul leneen. li ñu jàngale ci euh, nu war a mel teggin yi ñu war a amee sóobu gi ñu war a sóobu ci wàllu yàlla voilà jikko yi ñu war a amee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala ni mu meloon description morale bi nga xam ne moom lañ def ci moom ak njàngaleem rien que loolu fi mu toll tey tey tey ñi ko ñi ko ñi ko yittewoo bëreetul yàlla tere ngay wax nag li nga xamante ne moom mooy xaqaayiq yi maanaam dëgg dëgg nag léegi bu ñu jugee nag léegi ci li nga xam ne mooy côté côté côté superficiel bi mooy jikkoom lii la nii la daan waxi nii la daan doxi lii la bëggoon lii la daan bañ et cetera maanaam bu ñu génnee caractère boobu xaqiiqaam réalité moom mooy lan moom mooy kan lan mooy barzax yi yëgi lan mooy xat mi yëgi kat mi yëgi voilà ak mboolem yeneen maqaamaat yi nga xam ne ñoo nekk ci moom loolu lan la lan la làmboo ban taxawaay la am ci existence bi ci univers bi nan la jeexee ci xaqiqa yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak naka la nekke baatinam maanaam ak yooyu moom aspect boobu moom mooy bi nga xam ne moom moom daanaka doo ko bàyyi xel moom ñi ko bàyyi xel baritul te loolu da gis ñoo xamante ne dañuy nekk ay taalibe tija mais suba bi ba ngoon bi mën nañ toog suba ba ngoon seen làmmiñ du tudd du tudd tur Cheikh Tidiane yi seen làmmiñ du ko tudd am na ñoo xam ne ils vont plus loin seen xel du ci du ci yegg duñ duñ ko sa xalaat duñ ko xalaat waaw dinañ toog suba ba ngoon duñ ko xalaat loolu am na de <coughs> am na ñoo am na ne mais waaw war a dem pour que nit ñi dellu si waat ci objectif bi ndaxte plus ñuy avancer plus jamono te yàqu kon final tarixa bi bu jëriñu ci dara. non dina jariñ ñi ko téye parce que tout le temps dina am ñoo xamante ne ñoom dinañ ci soobu te dinañ mel ni ñu war a mel c'est problème bi fi mu nekkee yaakaar naa aussi mooy différence bi ñu deful entre kan mooy kan. Mhm. parce que dafa am mu xet ba am aaxis am koo xam ne saalik la mais saalik majzub wala ba mu nekk majzub saalik mais fokk mu nekk benn ci ñaar ñi problème bi foofu la nekk ki nga xamante ne moom daa sopp rek mooy genre sympathisant moom sympathisant rek la te même sympathisant boobu mu nekk parfois mu nekk ci ay mbir yoo xam te ne da koy génne ci cadre sympathisant parce que buñ naan ay ku sopp Cheikh Ahmed Tidiane danga anhu da nga am nangam ku sopp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mais sopp gu dëggu moo tax ñuy wax. Euh, mais ba tey kooku léeg-léeg nit ki mën nekk ku ko sopp rek dëgg-dëgg ni nekk ci yeneen mais sopp na ko quand même sopp gu dëgg dina yittewoo ay kiyam ay mbiram ay njàngaleem et cetera même bu dul même bu ci tarixa bi loolu am na. mu am ki nga xam ne aaxis la moom daa jël di kese mais kooku du du vrai tijaan bi ah jël naa wird taxul nga nekk vrai vrai bi mooy ci sóobu voilà ki soobu complètement voilà jëm ci voilà ci ci ci ci ci ci ci ci Muhammad yéeg nekk nekk voilà pour nekk un vrai Muhammad yi waaw kooku mooy vrai tijaan parce que kooku moo topp enseignement bi kooku moo topp njàngale bi kooku moo nekk ci li tax tarixa bi ñëw waaye ah gisoo ne fi mu tollu lu bari bëri bari bëri ci waxuma la sax taa ñii ñuy wax ne maanaam ñi ñuy wax muqaddam ñii ñuy wax muqaddam lu bëri ci ñoom fii mu toll parfois yi gën a minimum ci diini ci sax duñ ko jéem a respecté yi gën a minimum te nekk ci tariqa bu man a doon waxuma la tariqa ci jàng nekk ci tariqa bu mu a doon dafa supposer d'abord que nga nekk koo xamante ne sa yoonu sharia da nga koy matal loolu mooy lu d'abord et que moo tax boo xoolee téere yi waa ahlu tasawuf yëpp muy eh, téere yi moom Sha'rani yi téere yi eh, kii yi eh, al imam Ibn Ata'illah yi téere yi Cheikh Omar yi radiyallahu anhu ak ñeneen radiyallahu anil nga gis souvent dañuy faral di insister ci point boobu mooy ne waa ahlu ñoom ñépp d'accord nañ ci benn affaire mooy képp ku sóobu ci tarixa yi nga xamante ne ñooy yi ñu sopp ci diine danga koy war di def comme si dafa nekk farata et yi ñu sib yi danga ko war a bàyyi di ko sori di ko daw comme si dafa xaram léegi nañu xool ñan ñoo respecté loolu fi mu toll bu ñu waxee affaire tariqa sax li lay war ni gaa yi comprendre ruñu dégg-déggu tarixa yi fi mu toll limite maanaam buñ nee maanaam buñ la gisee sax nga am yenn rigueur yi ci sa wàllu diini sax dañuy jàpp ne xëy na yow ab ibaadu nga war a doon waroo nekk tiijaan wala murit wala non ab ibaadu nga war a doon waa ji ibaadu la gisoo xanaa ni muy def moom fu mu toll day julli day day dem jàkka foo ko fekk gis nga moom du nuyu jigéen du jox loxo jigéen moom du meesu ibaadu la day muuru du ki maanaam loolu mooy lan loolu mooy la ce qui veut dire que maanaam ñoom principe de base boobu nga xamante ne moom la waa ahlu tasawuf tëral principe de base boobu ñoom euh, maanaam non seulement dañ ko xotti mais ku ci nekk sax duñ la comprendre maanaam yow boo ci nekkee da ngay nekk koo xam ne da nga incompris mais loolu c'est c'est grave loolu maanaam loolu mooy tariqa yëpp ah, parce que tariqa tijaan mais loolu c'est grave te bi nga jógee ci loolu nga war a nekk ak keneen koo xam ne da ngay dugg maintenant dans l'excellence ci di jaamu yàlla jaamu yàlla yuñ la tegul ngay soobu di jikku jikku yi gën a sell du war a dem nag ci yàlla parce que mais loolu seen normal démb am na ku ma ko fi kii ne mi loolu ma ne ko loolu nag dafa jaadu ni mbir mi demee parce que yàlla dafa fiire boppam yàlla dafa fiire boppam du bàyyi képp kenn muy sóobu di jëm ci moom problème bi yëpp foofu la nekk voilà ñoo voilà léegi ba pare li gën a bari léegi dootul sóobu xam nga sóobu dafa ànd ak wàcc sa bopp toroxlu parce que nekk jaam loolu la parce comme pour nekk jaam la maanaam mooy daf pour nga mën a nekk jaam nag fokk nga libéré wu ci mbooleem loo xam ne dalay lay diisal ci sa wàllu yàlla maanaam mooy sa bakkan sa ay titres yu rëy yi ngay wut bëgg lé gis nga euh, léeg-léeg koo ci woowee turam sax mu mer Moodu léegi moom Moodu koo ko wax day jàpp ne da nga koo xeeb. wala kumba kumba rek déedéet day bëgg nga dugal ci benn titre kanam ajaa kumba soxna kumba et cetera c'est que tey foofu la xaal yi toll foofu la nit ñi toll nit ñi dañu toll foo xamante ne yooyu nga xamante ne ay bee a baalañ ci sóobu ci yoonu yàlla yooyu ñoom ñooy yi nga xamante ne ñooy yi gën a jafe léegi maanaam te ba ba lañ dépouillement épuration waaye tajrid mooy deñ simmiku ci mboolem tiitre mboolem tur nga xam ne war nga dem sax ba fàttee maanaam parce que fekk yaa ngi wut sa bopp yaa ngi naan man nangam jël sa dënn yëkkati ko dóor ci dënn bi mën a diw xanaa kii xamuma yooyu ngi dégg gi daf maa xamul rek mais euh, yow yaay kat <laughs> yaay kat ba pare prétention bi bari idda ku nekk day prétendre lu ne léegi moom loolu moo xew maanaam loolu yëpp dafa sori ci nekk Muhammad yi ci sóobu ci yoonu yàlla mais yooyu daf koo sori léegi ku nekk yaa ngi naan man may diw léeg-léeg sax nga gis koo xamante ne buñ ne ko bindal noo tudd dañ naan day bind euh, wala <laughs> kii day bind muqaddam diw sàngam wala sëriñ diw nangam wala sang bi diw nangam loolu doon ko gis la nga gis ko ci profilu gay sang bi diw nangam sëriñ diw nangam subhaanallah daan lañ yàlla sàmm alors yooyu yëpp ay tiitre la yoo xamante ne d'ailleurs à notre époque suñu jamono jii ñu toll tiitre yooyu honorifique kese titre yooyu honorifique kese la ñi ko matal bariwuñ ñi matal titre yooyu ak ah ñoo néew ci jikko ci xam-xam ci doxalin ci waxin ci jëfin ci ci ci yàlla jaral leen la tax ba tax ñu mën am taxawaay ba ba ba war ci loolu loolu bëreetuñ voilà léegi loolu moo gën a bari au lieu ñu nekk ci loolu jéem a defar suñu bopp au moins ci loolu déedéet fii lañuy nekk di xuccoo fii di xiiroo di ŋaayoo parce que tout simplement kii mooy diw kii mooy laa kii mooy lee loolu ah, kii ci ñoom sàmbala far kii ñoom dembala féetal ah. loolu moom mooy léegi suñ jamono prétention bi moo ëpp doole léegi titre yi wutul man maay ñoom diw ñun man maay diw man maa lii am naa lii xam naa lii mën naa lii loolu moo gën a bari voilà taalibe cheikh nag nabi waaw bëgg yeneen ma ma ma ma ma waaw parfois sax dañ koy tuddee seen bopp man ta taalibe Cheikh man taalibe Cheikh waaw ah, bëgg bëgg sopp na bi bëgg noonu may diw may diw man maa yegg place sàngam man maa mel nàngam te li gën a élémentaire yi nga xamante ne ab jullit waru koo réere waxuma la taalibe ci jànde ab jullit waru koo réere yooyu lañu réere yi gën a élémentaire yi nga xamante ne ab jullit waru koo def yooyu lañuy def ba pare bëgg prétendre ne yegg nañ ci maqaama yu kaw yi boole koog nag euh, lu ñu dégg wala ñu liir ko ci xeetu maqaama yi dañ koy prétendre prétendre ko seen prétendant sa moom vrai muhammadi yi borom bi subhaanahu wa leen di ubbil magasin wam yi trésorerie yu mag yi daf leen koy ubbil waaye ñoom ànd ak loolu yëpp bëgguñu lu dul yàlla borom subhaanahu wa taala voilà bëgguñu lu dul yàlla jubluwuñ keneen ku dul yàlla waaw boo leen bëggee mbugal rek mettre leen ci situation boo xam ne ak mooy yàlla moo fay am loolu moom mooy mbugal nga leen mbugal bi gën a tar loolu mooy seen mbugal voilà ñoom ñu fi nekk di def comme ñun ñii xam nga léeg-léeg lu bari ci ñun li ñuy def yàlla nañu yàlla sàmm dañuy ñëw maanaam dañuy nekk mettre seen bopp ci ay situation ba pare bëgg ñëw di la laaj léegi nan laay def maanaam. dañuy ñëw par exemple war a voyager ñu ne seen voyage bi juma lañ ko jël xam nañ ni julli juma treize heures treize heures et quart ñoom ñu jël seen vol douze heures ci diggante bi kii bi du fi am euh, ba pare ñoom bala ñoo yegg timis dana jot après ñu bëgg ñëw. ne la bon vol bi nii lay demee léegi man nan lay def te loolu ñoom dañ ko waroon a lijjanti balaa ñuy jël avion balaa ñuy jël billet bi quitte à dépenser lu ëpp loolu jënd billet bu gën a cher mais non lan lañu ñuy dañuy jël seen billet ba pare en amont ba lijjanti li ñuy lijjanti yëpp ba pare ñu doog a toppatoo seen waxtu julli booy xam nga en fait euh, comme julli gi fii la may fekk léegi man nan laay def mais non da nga warul lu lijjanti loolu ba pare nga doog a laaj nan ngay def ba pare nga doog a jël billet bi. li nga mën a wax mooy am naa solution bii am na billet buy def lii am na billet bu mel nii am na billet bu mel nii am na ban laa ci jël en fonction da nan laay def ba nu may julli maanaam samay julli ba pare. mais non déedéet beneen jëndal ma billet waay waaye nañ kii nañ xool billet yi waay ñu dem xool nag ba jënd ba pare doog a toppatoo nag ana léegi nag ana nan la ñuy jullee. te nit moom li muy def priorité foofu la féete li mu def priorité rek foofu la féete. bu dee yàlla la def priorité ci yàlla la féete bu dee àllaxira la def priorité àllaxira la féete bu dee àdduna la def priorité àdduna la féete nit ku nekk li nga def priorité yow foofu nga féete voilà amul leneen nit mën naa bañ a nax boppam comme li Alxuraan wax balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira nit moom moom moom ci boppam bu xoolee boppam xam na boppama ah, même bu fi nekkee di ay ngànt ay excuse yu dul jeex oui xam nga en fait dëkk bi c'est que jamono ji léegi xam nga bon xam nga rek nit ñi xam nga rek léegi àdduna bi xam nga rek loolu loolu moom après nga lijjanti ko quoi parce que vraiment loolu lijjanti ko ba pare quoi après ñu doog a waxtaan parce que voilà parce que wutal voilà soo def yi ngay def ba pare nekk ci yooyu ba pare di bëgg wax naan woy xam nga léegi xam nga jamono ji ni mel la moo tax xam nga waaw affaire yooyu ngay jël di ko def di ko gàntal gàntale sa bopp terewul nga xam ne yow ci lii nga nekk du nii kenn bu xoolee boppam xool ay action am suba ngoon guddeeg bëccëg xool ay mbiram ni muy doxale dina xam ndax yàlla moo ko tax a jóg wala allaaxira moo ko tax a jóg wala adduna moo ko tax loolu képp kenn ci ñun war na ko mën a xamal boppam jarul kenn di ko ko wax waaw bu xew amee ñëpp sawar li yent bi waxoon rek sallallahu alayhi wasallam gaa yi li leen tere ñëw ci jàkka ji waat naa ko ci ne bu ñu amoon ay yax yu ñuy seeñu ci jàkka ji wallaay ñu ñëw julli si yax rek yu ñuy seeñu bu amoon ci jàkka ji ñu ñëw julli si mais comme yax bu ñuy seeñu amu fa duñ julli si duñ julli si jamais waaw ñu julli si parce que yàq bu ñuy seeñu amu fi am na benn am na benn kii am na am na benn kii ba tonton mën nga kii rek insha am na benn euh, jamono démb rek ñu ngi ko doon <laughs> waxtaan ñetti at la ci ginnaaw ñetti at ci ginnaaw gars dañ doon def burdu yi mais comme ci kër yi lañ ko doon defe mais ñëpp dañ daan ñëw après gars yi togg ay reer ñëpp dañ daan ñëw jamono bi ñuy wut saal jamono bi ñuy wut saal ñëpp de ñu bari rawatina ci jigéen ñi ne wayi kër yi dafa xat nangam nangam te bañuy buur ñoom ñëpp dañ daan ñëw moo daan gën a bari nit te waxuñu woon dafa xatoon parce que dañ daan togg reer et parce que euh, seen mbokk jigéen ñi ñoo daan euh, xewle te faaw ñu fekk fekke ko bi ñu demee di wut saal amuñu ko ñu koy def ci kër ñu ne kër gi dafa xat bi ñu souligner loolu ñu ne dañ leen tooñ ah oui dama c'est injuste li nga wax loolu amul loolu la ñu waxoon mais voilà mais bi yàlla non seulement moo gën a gaaw mu nit mais moo ko gën a dëgg te gën ko wér loolu gisuñu résultat bi tollu saal bi ngand na. kan mooy ñëw burdu bi de burdu nañ ko du début à kan moo fi ñëw kan moo fi ñëw du début à def nañ ko te horaire yi ñu ko def rek moo gën a gàtt moo gën a wàcc horaire yi ci des voilà noonu la nit di nattee boppam na xool dëggu ci kanamu boroomam voilà voilà man voilà ndax fii laa féete wala fële folklore bi laa féetewoo xumbaay bi laa féetewoo mbumbaay mi laa féetewoo wala yàlla laa féetewoo lan moomu yëkkati noonu lañ du pour jigéen ñi kese ah ñu kenn ku ci nekk ci ñun mën na féete boppam mën na situer boppam léegi voilà kenn ku nekk ci ñun mën na situer boppam léegi kañ laa gëj ci jàkka ji lu tax ma gëj fa koor gi bi mu amee ay ndogu chaque timis maa nga fa lan moo tax bi koor gi jeexee dematuma loolu le le résultat est laaj ko xale bi équation boobu xale bi gën a ndaw dina la dina la résoudre équation bi parce que dafa amoon ay ndogu léegi amatul ay ndogu et yàlla yóbbuwu la fa woon ndogoo la fa yóbbu woon le résultat est vite trouvé même bi gën a tuuti mën na la trouver résultat bi subhaanallah ndoxu kese. subhaanallah ci kanamu jéegu yi dem ci jàkka ji ak ni mu màggee ndogu du ko jënde ndogu voilà maanaam affaire bi jarul prétention bu bari képp kenn mën ngaa natt sa bopp képp kenn mën naa natt bopp képp kenn mën na nattu boppam te loolu man mii di wax ak ñun ñii fii ñun ñëpp ci am ku ne mën naa nattu boppam ah saa yi ah yéen man mii de bu ma xoolee sama bopp nangam fi mu toll bu bu jàkkee ji doon maye xëdd xoolal am na ñoo xam ne koor gi yëpp dinañ yeewu fajar julli fajar koor gi yëpp mais bu lu tax parce que dañuy xëdd. bu koor gi weesoo julli fajar lañ boobu la ñuy gëj a julleeti fajar koor ba koor la ñuy yeewu heure fajar wala lañuy ñuy yeewu jël après nag kooku moom moo fi taxaw woote woo xeetu maqaama bu ko neex te résultat bi mi ngi lii dafa leer dafa leer maanaam xale bu ndaw bii kii boo ko laajee ne ko waaw lu waral loolu segam koor gi yëpp day yeewu fajar waaye buñ jénnee koor gi dootul yeewooti fajar ana lu waral loolu xale bu ndaw bi dina la tontu bu gisee gaa yi ndog gaa yi xëdd fajar gu jot dina la wax ne la ah non koor gi xëdd dafa am nelaw yi li muy neex neex neex xëdd jaral na nga jóg waaye yàlla jarul ko jaru ko yàlla après ñu ne ñun dañu bëgg yàlla dañu bëgg yenente bi salaa salama buñ ne ku bëgg yenente sa loxo sa kaw nga daal di yëkkati tànn tàllalu kii mais loolu yenente bi salaa salama mais loolu mais joxu ko importance soxalu ko amul importance ci moom ngeen yaakaar ne yenente bi salaa salama dina fi nekk parce que yëkkati nga sa loxo rek moom kontaan na foog ngeen loolu ay yëkkati loxo parfois ba pare sax parfois yëkkati loxo yooyu sax da ciy mer ah. parce que am na nu muy xumbe mbumbaay gi maanaam folklore bi bari day xam ne lii bokkut ak li ma jàngale lii kii moom lii moom sama mbir lii moom ak ak ak ak xumbal la gën a jege lii moom dootul man bëgg ma taxatul xumbal la Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu wax na ko yaakaar naa mës naa ko fi nettali boo gisee benn waay bu ñuy way ay xasiida nii ci maanaam ay ay ay way way way way yi nga gis ñuy fettasu di kontaan boo nekkoo en fait yow musique maanaam kii bi kii bi corde vocale bi maanaam way yi moo neex ci yow mais du baat du du du du contenu bi mais wax wax ji la bu contenu bi moo neex ci yow mais wax maanaam way wi ci boppam maanaam la fait que rek ñuy way looloo la neex moom ngay fettasu moom ngay yëngal yëngotoo bu ko weddee bàyyi ko ba ci ëllëg sa ngeen toogaat nga wax wax loolu li muy wax nga jël même parole yoo xam te ne ci alxuraan la nekk nga wax ko nga xool ba xam dana yëngatu bu yëngatuwul rek nga ne ko nga nga waxtaan ak moom firil ma lii lu muy tekki mu wax la mu ne nga ne ko pourtant sensu wax ji mooy moo nekkoon fee ba nga yëngatu di fetasu ak di jàpp ne mbir mi neex na lu tax nam la doon daaneelee fee daaneelu la ko fi mooy ne am na leneen lu ci rax yëngatu gi maanaam musique bi la maanaam neexaayu way wi dong la maanaam musique dans le dans le sens large du terme neexaayu way wii la. du sens bi loolu moom moo tax yaakaar naa buñ bëggee nekk ay Muhammad yi képp kenn ci ñun képp kenn ci ñun maanaam buñ bëggee farak yeneen bi sallallahu alayhi nekk ay vrai taalibi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu képp kenn ci ñun mën na def auto kiiwu boppam ah autocritique boppam xoolaat boppam nattaat boppam te natt googu jafewul léegi tey bu ñu ko xoolee dañuy gis ne nax gi ñuy nax suñu bopp moo ëpp doole dëggu gi ñu dëggu te képp kenn li gën a yéeme mooy gannaaw loolu yëpp képp kenn day woote woo dëggu et que li ñi ci des mooy dëgguwuñu ñoom ñi ngi ay dëgguwuñu mel ni comme moom si dafa dëggu gaa yi dëgguwuñu gars yi dañ lii fekk même moom mel ni moom dafa dëggu moom exemple la yoo xam ne vraiment képp kenn mën na ca natt boppam góor moomu ko jigéen moomu ko ñépp ko bokk mag moomu ko ndaw moomu ko ñépp ko bokk par rapport ak ni ñu mel ci yi te lii élément rek la nañ ko nañ ko élargir ci lu ne ñu xool ndax ñun ci yàlla lañu féete walla ci àllaaxira lañu féete wala ci àdduna lañu féete loolu mën nañ ko xam comme li Alxuraan wax balil insaanu ala nafsihi basira nit moom xam na boppam day naxante rek day jéem a njuut njaaj boppam mais problème bi fi mu nekk mooy politique de l'autruche bi du fonctionner du réussir politique de l'autruche du réussir parce que du tere réalité bi dal dal yegsi te xoddeeku ci balaa ngay lakkale fii mu toll mën nañoo xoddeeku toll nañ jamono joo xamante ne war nañoo mën a delluwaat ci njàngale yenent bi sallallahu alayhi wasallam na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu affaire bi weesuwul xoddeeku mën naa ne parce que nous sommes encore vivants ñu ngi dund ñu ngi nooy yàlla defal nañu xéewal googu ko googu mën na ne voilà te xam nga li yéeme mooy lii nii bëri na ñoo xamante ne buñ ko déggee dañuy fi ñuy gën a nekk mooy côté défensif bi ah au lieu ñu gis ni affaire bi ah ay la yeween lii dëgg la déedéet côté défensif bi la ñuy jéem a nekk non mais kii li mu wax euh, waru ko woon waxi nii en fait euh, oui c'est que maanaam wala boo xam nga jamono ji bokkul àdduna euh, bi léegi li maanaam au lieu gis ne ah Samba fi mu toll day dëgg-dëgg mbir bi dëgg la au lieu ci boppam déedéet xam nga lu muy def day nekk fi naan. non lii moom c'est que maanaam c'est que en fait c'est que en fait c'est pour wutal boppam lay mais li réalité lu ne fàng jar ta jeex alquran wax nañu nan la jullit piir di mel qad aflaxal mu'minuuna ñëw na ba indi ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi saar laysal birru ba ci fin bi mu ne ulaayka alladhina sadaqu wa ulaayka humul muttaquuna ñii ñoo ñu dëggu ji te ñii ñoo ñu ragal yàlla et cetera ak yeneen ak yeneen mbaax lii mooy mbaax ñu xool ba xam ñun baax nañ waaw wala déet alquran non non waxum jarul sax ngay kon ngay gën a kon ci hadith gi alquran melal nañu ko ñii ñooy ñu baax ñii ñooy ñu gëm dëgg ñii ñooy ñu lii melal nañu ko nañ xool ndax ñun noonu lañ mel waaw wala de bu ñu nattee suñu bopp gis ni ñun matale nañ ko ëcca alhamdulilah buñ ko matalewul ñu réformer suñu ko te képp ko matal loolu dara jombatu la waaw am na benn am na benn bés am ku ñëw ci Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko euh, parce que dafa am benn kii euh, ci bi mu bindee ci ne bi mu ne naka la ko waxate sax euh, falaax yi bi fadlillahi fii lawxihi jara bi xayri mihaa'in duuna makrin wala xawfi sama texe ci ngëneelug yàlla daw na mbind gi daw na ca àlluwam nga te loolu dootul lu ñuy far te it borom subhaanahu defal na ma ci loo xam ne maanaam njuuy dootu ci amati te lu may war a mën a ragal ci loola du am tamit mbir mi ak acquis de manière euh, inéluctable bi mu amee kenn ci waa gànnaar bi mu ñëwee ne ko lii nga bind nii nag lu rëy la lu rëy rëy rëy la parce que dem ba ne sama texe maanaam dafa c'est acquis et que bind nañ ko ca lawhul mahfuz bi ci anam goo xamante ne dootuñu ko farati te amatul njuy leer na ma ne njuy dootu ci amati. te amatul dara luñ ci mën a ragal lii nag lu rëy rëy rëy la mu ne ko nag gis nga euh, aaya boobu di wax laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi ba aaya ba jeex mu ne ko loolu noonu képp ku ko matal respecté ko lii nii lu tuuti may la. lu tuuti ci li la yàlla may la.